deuxième jàngat bi muy lëkkaaleem ak suñu bunt bi muy premièrement bala ñuy wax naan nan lañ ko takkee noonu mooy comme waxoon nañ ko sànq bi ñuy tàmbali mooy yonent bari saa saam dañuy xamal ne gis nga xare pexe la gën a doon ke di jaay ay dooleeg ay jaayu njàmbaar gis nga képp ku la pexe waaw nga xam ne boo ñëwee fa ngeen di daje temps yi nga xam ne daan am foo xam ne terrain de bataille de guerre fu ñuy daje kële gën a xam bërëb bi occuper les places places stratégiques ba pare defal la fa ay dëgg sërëx ndax dafa muus ba pare yu mel noonu ak tamit fexe yooyu kooku laata léeg-léeg sax balaa daje bi am ci lay fexe daal di amortir lu bari ci sa doole yow waaw ci ay ndëgg sërëx yoo xam ne moom la lay tegal bala ngaa agsi loolu lépp mu nekk ak yoo xamante ne nii mën na yónni ñoo xam ne ñu dem assassiné la laata ngeen di kii surtout ñi nga xam ne ñoo ci gën a dëgër gin jee jàmbaare nga xam ne bu ñu leen faatee day rëngi-rëngi armée bu bu baax waaw ak tamit pexe yi ngay teg pexe yi xa xare loolu la gën a doon que jàmmaarloo jàmmaarloo dina am waaye ku la ëpp pexe ci lee waaw kooku boo moywul da la ciy man moo la ciy man kon baabu fadlil jihaad yi lu jihaad mooy yéen ñi nga xam ne yéenay jihaad yi bu leen neenal wàllu wii mukk waaw wàllum pexe teg ay ay pexe ki ay ay ay ay ay pour seen noon loolu bu leen ko bu leen ko neenal parce que ci la waaw ci la de bés bu ngeen ko neenalee li ma doon wax sànk mooy xew <laughs> xadaa ah, mooy mbir yi dina njuuy de di nga ko fekk noo xamante ni ndaxa waay waay bëggawuma ko woon nii waaw ndaxate dara tegu la ko lu dul ah dangaa ñàkk a bàyyi xel waaw dangaa ñàkk bàyyi xel li nga xamante ne mooy waxu yonent ma lay saar saam bii ne alxarbu xadaa waaw waaw kon nag noonu la loolu mooy lëkkaale bi walilah alhamdu mi minna kon bu ñu ko neenal moo la imaamu Nawawi mujjee ko fii ne la nag li ñu la fi wax ci ngëneel yépp gis nga am na point boo xam ne bés bu ngeen ko neenalee noon yi dinañ ñu ñu yàgg a gañe waaw waaw dinañ la yàgg a gañe dinañ la yàgg a gañe waaw foog ngay bombe le torse di leen gëm lu bokk na ci que bés bu ngeen ñu laalee yor nañ ay mbir yoo xamante ne nii non bu ngeen ñu laalee dañ leen di écraser waaw dañ leen di écraser dugal ak tiitaange ci seen xol de toute façon borom bi fooy jullit taxawee yu gëm yàlla jàpp ci borom bi borom bi nee na loolu moo koy res wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba waaw mooy sànni ci seen xol jul yéeféer yi amul fu ñuy dajee gi jullit même bu dee julli ñi jaasi la ñor ñoom yor ay bomb lu dul dañ di tiit lool boroom bi boo ko def waaw ñu surtout bi ru'b bi masirata shahr saa-saam nee na dimbalees ma borom bi dimbalee na ma ci tiitaange gu muy sotti ci xolu samay noon ci loo xam ne doxu weer lay tollool fu ñu ma dégge samay mbir du dox weer dañ koy tiit dañ may tiit loolu nag da cee tuuf xeetam alayhi salaatu wassalaam moo tax yéeféer yi xataa li ñu yor ci bomb yëpp ñemewuñ palestinien ya ah. non jamais waaw malgré loolu ci ay char de combat la ñuy dugg ay ay F-16 ay avion furtif di bombarder koo xam ni xale bu yoru xeer di xaañ <laughs> kooku nga foog ne ñeme na <laughs> mukk waaw kon nag mu ngi noonu kon alxarbu kon jamono ji lii bu ñu ko bàyyi xel léegi nag mu des eh, waaw nee nak nee nga affaire yi xadaa gis nañ xadaa riwaay maamul bu euh, Tirmidhi bi en tout cas nusa wi ñoom xudaa ñoom lañ def ñu ne la affaire yi comme li al imaam al xaafid na xajar mu ngi koy recensé di ko tudd ci al fath ci bunt biñ la wax léegi bi saxee imaamul Buxaari baabul xarb xudaa wala xadaa eh, loolu mu ngi fiy indi yan façon bin ya moo am mooy nan lañ niy maase kàddu googu am na xadaa xadaa boo gisee imaamul Buxaari nusxa yi ñor noonu lañ ko maase al baabul xarb xadaa waaw xa ad xadaa am na benn ngoog mu am beneen muy am na nag ñu ne bii comme imaamu Nawawi nee na bii mooy bi gën a fasaa saalab sax ne jote nañu ak ñeneen ñoo xamante ne dañ naan loolu mooy luxatu yonent bi alayhi salaatu même bu dee ne bon loolu euh, waxam jooju da ne balaxanaa quoi jote nañu waaw mooy loolu day soxla loo xam ne lu koy dëgëral la que ne yonent bii moo doon nii la doon ko la ko doon waxe waaw moo rabi xutrub euh, moo doon wax lool naan <laughs> kene mooy lughatu Quraysh mu ne déedéet nan la nekkal kii nu mu tudd bokk euh, rahimahullahu taala euh, euh, al-Matrizi moo ko doon wax ne al-afsahu bil fath mooy xadaa li annahu lughatu Quraysh ndax mooy làkku waa Quraysh ibn Darstawayh ne ko mukk léedéet lii du kenn la jagoo ci ci ci waa Quraysh ak yeneen arab yi waaw innama hiya kalaamul jamii waaw li annaha al marra al waxida min al xidaa fa lidalika futihat ma ne noonoon lu tax ñoom ne lugat Quraysh la ñeneen ñépp koy wax parce que lenn la moom al xadaa mooy xadaa yax daw xadaan waaw mooy mooy mooy ak ak tromper ak naxaate gennu naxaate gu nit ki naxaate mooy ak benn yoon ci ci ci ci ak xidaa ak naxam looloo tax ñu def ko lool masdar la voilà waaw léegi bon léegi bon en tout cas loolu day soxla surtout taalab lim ne moo doon luxatu yonent bay sa salaam ci loo xam ne lu koy dëgëral la waaw léegi léegi nañ ñëw kon am nañ xadaa am nañ am nañ xudaa am nañ xadaa am nañ xidaa cinq alxarbu mooy lan alxarbu xadaa xadaa alxarbu xudaa alxarbu xudaa alxarbu xadaa alxarbu xidaa xidaa <laughs> waaw léegi euh, mu des kon xadaa benn par benn waa xadaa mooy lan waxoon nañ la ko sànq waaw kene euh, xadaa bu njëkk bi mooy lan mooy kene annaha taxda'u ahlaha kene xare xadaa day wor ay ñoñam de waaw mooy dañ koo jox bin ya mooy ci biti xam nga xadaa yax daw xadaan danga naan mais lii masdar la mais masdar la boo xam ne fa'il la bu ñu jox forme masdar min wasfi al fa'il bismi al masdar yi wa annaha wasfu al maf'ul kama yuqaal hadha dirhamu darbul amiri ay madrubu waaw loolu imaam al-Hafiz mu ngi koy indi ci al-Fath mu ne loolu mooy tax daw annaha tax daw dañ ko tuddee xadaa ndax lan ndax day day wor ay ay ay ay ay ñàkk ci bokk ñaari côté yépp ku ci sàggan ci wàllu xel dina la wor waaw ndax loolu mooy dañuy ki def la ñu jox siratul masdar boo gisee mel ni moom la ñu def waaw mooy kon xadaa mooy eh, eh, foofu da lu bëgg a wax ne kon xare mooy waraate waaw al imaam alxataabi mu ne comme buñ joxee exemple que ne euh, bii de darbul amir yi ah amir bi mooy li nga xam ne amir bi moo mooy moom mooy euh, faay bi moom dërëm bi mais amir bi moom moo ko frappé monnaie bi mu al imaam alxataabi rahimahullah nee na maanaahu mooy xadaa mooy annaha marratan waaxida benn yoon ay ida xadaa marratan waaxida bu la waree benn yoon kenn du la may euh, euh, ah mooy beneen yoon na la nga ci na nga ci na moytu tarxiisaat waaw kon après mu ne bu ko defee bu dee ne ci jullit ñi la jóge fa ka annahu haddahum dafa mel ni yonent bay saa saam da leen ñaax ala daalika ci loolu walaw marra waaxida même bu dee benn yoon la bu ñu ko bu ñu ko sàggane wa in kaana min al kuffaar bu dee na nag waraate ngi ci yéefér yi la jóge fa ka annahu haddarahum min makrihim mel ni da leen di moytandikuloo ci seeni pexe waaw walaw waqa maratan wahida même bu dee benn yoon lañ leen tromper ñoom jullit ñi nañu def attention fala yanbaghi tahawunu bihim lima yansha'u anhum min al mas min al mafsada walaw qalla kon yaaduwul ñuy doya dal di ñàkkal solo seen pexe yi ñoom noon yi même bu dee benn yoon la ndax li nga xam ne moo ci mën a tukkee ci ak yàqute même bu lu néew la <coughs> léegi loolu kon xadaa léegi mu des xadaa ngoog mais xu léegi mu des xudaa xudaa xudaa al imaam al qurtubi rahimahullahu tabaaraka wa taala hmm? <coughs> ah mu ne xadaa googu sax mu nañu xadaa googu mooy kom xarfa wa xatwa wa maanaa anna al xarba takunu daatu xadaa waaw fa wudi'a al masdar mawdi'a al ism mooy loolu la wax léegi mu ne lim la bëgg a wax mooy xare ci boppam boroomu waraate la luy waraate la de waaw léegi boo gisee mooy nga gis masdar bi foog ne masdar mooy xare bi la lay wax ne moom xare laa guerre mooy trompe moo trompe la guerre est trompeuse voilà ay yan bari an yustamala fiha al xidaa li ñu ci jublu nag mooy ger nag ay dudu moom moo toog nit ñi koy def kon mooy ah li yell mooy ngeen ci ñu ci utiliser ak naxante même bu dee benn doon la ngir mën a njuuy noon bi waaw kon nag mu des kon looloo mu des xudaa léegi xudaa nag al imaam al qurtubi ba léegi borom euh, euh, kii muy borom euh, ki shara saxiixu imaamu muslim rahmatullah aley abul abbaas yi rahimahullah mu ne kantaa xudaa kantaa xudaa mu ne loolu nag ismun maa yufa maa yufalu bihi al kal lu'ba bima yul'abu bihi wa ad-dhahka lima yudhaku minhu fa ka'annahu lima wuqi'a fiha al-khidaa khudi'at hiya fi nafsiha waaw mu ne kantaa nag xudaa mu ngi jox bu ci nekk la ban maanaa la tegu lay lay jox mu ne xudaa mooy xuru li nga xam ne moom lañuy def ngir naxaate comme bu ma nee loxoba bu ma nee jëf bii de loxobaatu atfal la mooy fawukaay la fawukaayu xale yi <laughs> wala boog raayal yi objet doxkaru objet de raayal yi li maa yudhaku min loo xam ne day day reetaan loo waate voilà <laughs> mooy fa ka annawu comme mel ni comme moom xare li nga xam ne mooy naxante da ciy am xudiat hiya mel ni moom ci boppam dañ koo nax waaw bu ne lii moom fowukaay la mooy xare naxaate la voilà <laughs> waaw xare naxaate hiya fii nafsiha mooy moom ci boppam ak naxaate la waaw kon nag loolu la al imaam al qurtubi euh, daal di wax noonu le waaw ak naxaate la mooy moom ci boppam dañ koy nax waaw xam nga bu ñuy njëkk mooy dane la masdar lañ ko jox waaye moom mooy naxaate waaw moom mooy naxaate bii nag mu nekk loo xamante ne mu ne moom li maa waqan fiyaa xudiat hiya fii nafsiha moom xare ci boppam dañ koo nax voilà <laughs> alxarbu xudaa mooy xare ci boppam nax nañ ko waaw ñuy nañ ko waaw <laughs> léegi nag mu indi beneen mu ne kantaa xudaa xam nga moom lañ la waxoon xadaa daal bi nga def ko da da xuda pas sukun xam nga ñaari njëkkee xala ak xu daal bi nga def leen sukun xadaa xudaa bii nag xudaa mu ne kanta boobu ay hiyallati taf'alu dhalika fa taxda'u ahluha ahlaha mu ne bii nag bu mook bu njëkk bi sorewuñ waaw am na nag ñu ne bu njëkk bi mooy day du xadaa li tax mu gën a fasaa mooy day dugal ñett yu njëkk yi mooy xadaa day dugal xudaa ak xudaa ak boppam moom mooy non seulement day naxaate mais moom naxaatekat la day naxaate mais moom lu ñu nax la ba pare daa nekk jamono foo xamante ne bërëbu tegante pexe la voilà mu ne kanta xuda hiyallati tafalu zalika mooy ki nga xam ne moom mooy def di naxaate moom xare day xare day nax ñi nga xam ne ñoo nekk ci xare bi waaw comme mu ne ka doxka wa humaza wa hu wa lumaza ak huzu a lilladi yafalu zalik mooy ki nga xam ne dañ naan kii moom kii tooñaan kii reetaanoo kat kat reetaankatu nit ñi la bu baax mooy day da leen di da leen di ñaawalaate kat la ko waaw waaw kay mu ne xare loolu la doxuka mu ne kii nu mu tudd bokk xudaa ah. mooy moom ci boppam mooy waraate koon la waraate koon ba mag a ngi waaw humaza waylul likulli humazatil lumaza mooy waa ji ci boppam moo koy def ci mag nekk loo xam ne mubaalaxa la lu mu man lool waaye xaree mën a lora moo mën a wooraate waaw léegi nag mu des li nga xam ne mooy beneen bi mooy xadaa ñaare ci des léegi xadaa waaw akbar <coughs> kon gis nañu Ah, li nga xam ne mooy xadaa xudaa xudaa ak xudaa waaw xudaa daa bari lu mu koy def buñ ne lu'ana rajulun lu'ana kii gërlu goo xam ne moom day rëbbaate rek moom day rëbbaate rek rëbbaate koonaate la mooy day rëbbaate ko day rëbbaate lu baree baree baree baree baree bare te loolu nag du lu baax waaw loolu nag du lu baax léegi nag mu des yi nga xam ne ñoo ci des muy euh, li nga xam ne mooy euh, xadaa xadaa léegi kantaa xadaa euh, mooy avant xidaa parce que am na xadaa d'abord mooy euh, mooy ñeenteel mooy mooy mooy mooy mooy mooy ñeenteel bi voilà mooy xadaa loolu al-Mundhiri yi mu ne wa huwa jamoo xaadia ay inna ahlaha bi hadhihi sifa wa ka'annahu qaala ahlul xarb ahlul xarb xadaa mu ne kantaa xadaa moom loolu mooy la mooy plurielu xaadi waraatekat bu boobaa lan lay tekki day mel ni danaan waa xare de ñoom melo bii lañ yor mooy ñiy xare ñaari côté yëpp ay waraatekat lañ ku ci nekk yaa ngi fexe war sa keneen keneen ki waaw ahlul bi xadaa ay waraatekat lañu mooy ku nekk yaa ngi fexe loolu nag du lu du lu du lu du lu ñaaw parce que ci xare moo tax euh, imaam al Qurtubi imaam al Tirmidhi tudde buntu bi noonu ndax lool mooy loo xam ne dañ koy xaraamal dafa xaraam mais ci jamono jii rek lañ ko permettre voilà ak tamit boo gisoon nañ kàcc loolu gisoon nañ masala yooyu ci biir Riyad bi jarul ñu ciy taxaw léegi kon xadaa mu ngi noonu léegi mu des xidaa waaw waaw xidaa kanta boobu nag mooy lan mooy di wane loo xamante ne xam nga xada al al al xadaa mooy loo xam ne dangay ngay wone cosaanam mooy di wone loo xamante ne benn mbir loolu mooy tromper naxaate waaye li nga nëbbu wuute na ak liy feeñ waaw li nga xam ne mooy li feeñ waaw akbar léegi nag kon nañ ñëw ci bu mujj bi xida xida alxarbu xida waaw waaw léegi boobu moo ñu desee muy xidaa boobu léegi ban imaam lañuy jël <laughs> rahmatullahi ala aljamii waaw ah mooy al imaamu jël jël al wala al imaam al al imaam al qurtubi boobu xidaa mooy loo xam ne euh, wasiila mooy wasiilatun yulja'u ilayha li tamakkuni min aduwin aw li xasaadi manfa'a waaw ida lam tatasaaw ida lam tatasaaw ma al aduwi bi silaahi waaw fa xaaribhu bil xidaati <laughs> <laughs> mu ne li nga xamante ne mooy wasil ab moyen la boo xam ne moom ngay utiliser moom ngay dem jëm ci loolee ngir mën a am méeméer ci noon bi ngir walla nga man cee gube amee ci am njariñ boo xam ne bu dee ne gis nga ne yow noon bi ànd seeni doole euh, tolloowul ah ci wàllu arme moo lóppale léegi nag yow fa xaarib hu na nga xarek moom bil xidaa de waaw ci al waaw ci li nga xam ne nag mooy xidaa googee naxante ay pexe mooy alxiila waaw kon mu ngi noonee walillaahi alhamdu wal minna waaw kon ginnaaw lii kon euh, mooy yi nga xam ne boo seetloo daal affaire yi yépp lenn la mooy day dellu ci verbe xadaa de façon la jóge mooy nax naxe ay pexe mooy xare ay pexe la waaw xare ay tegante pexe la waaw <laughs> xare daal ay tegante pexe la gën a doon que affaire u doole waaw parce que léeg-léeg bu doon affaire force ki ëppale kese tout le temps mooy gagner kon xare fu fu xare commencé ki ëppale armée ëpp ay ay kii day day day waaye ki ëppi pexe waaw kooku boo seetloo en général mooy gagner même bu dee ne ay armée néew na waaw mooy pexe la kon nag loolu lu ama am solo la bon lii nag. ku mel ni ñoom al imaam kii euh, wa ahlu siyari en général ku mel ni ñoom imaam al waaqidi rahmatullah alayhim dañ na wax gi yonent bi alayhi salaam mu ko waxoon ako gis nga xadiis sayna abu hurayra bi gis ne halaka kisra après mu ne wasamma alxarbu alxarba xadaa waaye waaw lu siyari lenn ci ñoom comme ñoom imaam al-Waaqidi dañ ne keroog lii ghazwatul xandaq la koy yonent bi saa saa waxoon Nu'aym al ashja'i yu di al ghatafani yu mi nga xam ne daa bokkoon ci coalisé yooyee ñëwoon ngir xare yonent bari saa saa bokk ci waa ashja ashja néeg la ci waa ghatafan àndoon ak ñoom Uyayna seen kilifa gi ibn Hism sayyidu banu Fazara ndax ñoom it ci ñoom ñëpp seen tribu bi loolu mooy waa Ghatafan mooy bu mag a mag bi yow ay néeg ci biir waa banu Fazara ak ñoom Ashja ak yooyu yëpp waa banu Murra ak waa Quraysh ñi nga xam ne Abu Sufyan moo ne woon le chef des coalisés ak yahuudi Xaybar yi ak yooyu Nuaym bi nga xam ne ci la yonent bi saa salaam ci la ndar gi yàgg ahzaab yi foofee ñu nekk ak jàmmarloo bi bi yonent ba bi borom bi eh, nammee décanter la situation da koo jaarale ci kenn koo xam ne mooy ku bokk ci ñoom muy Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatafani di al-Ashja'i al-Ghatafani radiyallahu wala al-Ghatafani al-Ashja'i moom nag la doon wax bi mu ñëwee ne ko yonent saa salaam man de far naa tuub léegi lan laa mën a apporter lan laa mën a defal l'islam samay ñoñ yëguñ ne tuub naa waa Ashja waa Ghatafaan yëguñu ko waa Quraysh ñuy àndal yëguñu ko amul kenn ci ñoom ku ko yëg yahuud yi yëguñu ne man Nu'aym tuub naa léegi yonent saa salaam ana lan laa mën a def. yonent bi alay saa saam ana lan laa mën a defal lislaam yonent bi alay saa saam ne ko xoolal rek lépp loo ñu mën a dindile éto bii mooy ndar képp gi ñu fi kii boobu ba léegi ak sonal gi ñoogu boo ci mën a def rek ba pare nee nag noom nag imaam al-Waaqidi ne nag keroog la ko yonent bi alay saa saam wax nag eh, ne ko alxarbu xadaa waaw ci la demee moom daldi toroxal waa Quraysh jaxasele nag waa Ghatafan waa waa Quraysh <laughs> waa yahuud yi dem jaxase leen ak waa Quraysh ne leen waa Quraysh lii lañu wax waa waa yahuud yi nee nañu lii euh, waa Quraysh nee nañ lii dellul foofu dañuy bañ a gën a guddal ba gaa yi mujj gi ñu daal di euh, euh, féewala seen diggante voilà loolu ci pexel am nañu ne ñoom Abdullah keroog la ko wax wallahu nag ta'ala alam <clears throat> léegi Hmm? nga xam ne ci loolu ca la jaarale gaa yi féewaloo <laughs> ña coalisé woon daal di ñëw daal di nag daal di kii nu mu tudd féewaloo seen biir waaw al imaam al muhallab rahimahullah mu ne alxidaau fi lxarbi jaiz kayfa maa yumkin illa bil aymaani wa tasrix bil di leeral lu am solo al imaam an-Nawawi ginnaawam du na mu ngi ko wax tamit dinañ gis li nga xamante ne moom lay wax rahmatullah aley mu ne gis nga naxante ci xare loolu mën a nekk la kayfa ma yumkin nu mu mën a nekkee noo mën a naxe noon bi ba gañe ko loolu lu mën a nekk la illaa suuf bil aymaan bu dee da am nag ay pacte ah loolu nag amoo droit daal di koy trahir de ah wal uhud yi nga xam ne na joxe te seen ngiñ seeni pacte seeni accord loolu déedéet loolu manoo lool nag déedéet kenn du ko trahir wa tasrih bil ayman loo xam ne dafa leer nañ lu ngeen joxante woon muy ay accord yu leer ak noon bi lu mu nekk noon noon amoo droit di ko trahir loolu na leer waaw du rek moo tax maa ubiha li darura di dugg foofu yuqaddaru bi xada bi qadariha wor gii ci naxaate gii pexe yii ci wàllu xare yii nii dañ ko daganal ndax xare ndax mafsada bu ñu ko deful mafsada gi muy indi moo gën a garaaw mooy problème yu garaaw yi nga xamante ne yàqu-yàqu yi muy indi moo gën a garaaw boo ko deful woon waaw ñu daal di koy permettre waaye sharia nag dañoo xamal ne maa ubiha li darura lépp loo xamante ne nii dañ ko yoonal daganal ko parce que nécessité tax yuqaddaru bi qadariha du lu ñu joyal ci ci lu ñu joyal lépp après ñu ne la léegi lépp rek yow trahi naxaate ci déedéet moo na al imaamu Nawawi daal di ne wattafaqu ala jawaazi al xidaa ala jawaazi xidaa al kuffaar fi al harb kayfama amkan comme li al imaam al Muhallab waxoon lu ko jiitu illaa an yakuna fiihi naqdun naqdu ahdin aw amaanin fala yajuuz voilà mu ne li nga xam ne mooy naxaate moom ci xare loolu Euh, lu mën a nekk la nu mu lu dagan la lu possible la nu mu mën a nu mu mën a nekk rek waaw ak yéeféer yi kay fa maa am kan nu mu possible nu mu possible ñu def ko illaa sauf an yakuna fihi naqdu ahdin bam des bu dee ne day cee nekk ak firi loo xamante ne nag di firi ak kóllëre goo xam ne daa doxoon suñu digganteek ñoom ab pat aw amaanin wala loo xam ne jàmmoo guñ joxante war wala ay Euh, accord comme bi yonent saa salaam joxanteeg waa ah, euh, Quraysh dix ans de paix loolu manoo ne comme que noonu yi rek léegi loolu dama leen ciy fexe ndax dama leen naan waaw dix ans de paix ba ñu kii rek ma jekkal daal di leen bett rek daal di songu Makka loolu du nekke noonu moo tax yonent saa salaam doxale ko wonoon kan mooy kan moo kan moo yàq mbir mi waa Quraysh waaw waa Quraysh ñoo nangu ñoo ñoo respecté wul les accords les terme de accords de Hudaybiya ci ñoom la jóge waaye jógewul ci ki nga xam ne mooy rasulu rabbil alamin te pourtant moo jàngal alxarbu xudaa alxarbu xadaa alxarbu xudaa alxarbu xidaa alxarbu xadaa ak xudaa ak xadaa waaw moo tax loolu tamit nañu ci bàyyi xel ah wallahu taala alam al imam ibnul munayir mu ne loolu nag alxarbu xudaa li ci yonent bi alayhi salaatu salaam judd mooy alxaa alxarbul jayyida li saaxibiha alkaamila fi maqsuudiha innama hiya almuxaadaa lal muwaajaha wa daalika li xadaril muwaajaha wa xuzuulid dafar ma'a almuxaadaa bi gayri xatar waaw <laughs> waaw mu ne nag loolu mooy maanaam mooy lan xare bi nga xam ne moo baax. te mat sëkk nga xam ne nit ki da ciy dugg am lépp lum ci jublu woon muy ngañaay loolu fi muy gën a nekk mooy ci wàllu pexe lay nekk almuxaadaa waaye nekkul ci wàllu rek ay wa nañu jàmmaarloo di jaay dooleeg doole déedéet du jàmmaarloo dëgg-dëgg lu tax wa dhalika li xadaral muwaaja ndax a ah, jàmmaarloo loolu lu nekk gisu fàttale ko lu Seydina Ali doon wax naan bul ñaan di ñaan yàlla na al mubaaraza biraas déedéet waaye nag buñ law ci woowee ñaanal yàlla mu dimbali la ci voilà mooy ndax ah ah ah li xadar ndax danger bu nekk ci loolu ah te waxoon nañ moo taxoon xadiis bi ji laa tatamannaw liqa al adu ndax ba ngay bëgg naan da ngay noon bi di ko mébét ah sa xol da ko yaakaar jamono jooju est-ce que bu xewee bu yàlla dogalee lool dina di nga mën a taxawee noonu da ko doon yaakaare waaw wa husulul dafar alors que possibilité gagner ànd ak ay naxaate ay pexe yooyu teg bi xayri xatar loo xam ne du am danger waaw waaw imaginem te yooyu ñun dañ cee sàggat léegi bàyyi kook noon yi de telle sorte bu mais c'est impossible jullit ñi parce que suñu dara lañ côté technologie day dellu yeneen saa doon wax naan benn flèche borom bi dina ci dugal ñetti àjjana. te ko liggéey ma ne la loolu day pousser day tahrid bi ñaax jullit ñi ñu nekk ñoo xam ne seeni arme dañ koy war a nekk ñoo xam ne dañ koo man industrie de l'armée de l'armement dañ koo war a am maîtriser ko bokk ci ñi gën taxaw ci kaw suuf bu dee nag lépp dañ nga koy jéebaane ci say noon mooy dañuy piéger outils yiñ la jaay hatta tukki wól kii sax léeg-léeg yi ñuy wax noonu léeg-léeg dañ koy jéebaane bu ko defee noon bi bu ko yëgee da ciy jaar daal di koy piéger bàyyi ba ngeen yor rek affaire yëpp ba xam ne kii nga mu exploser lépp yéen chef yëpp faatu xam nga loolu fexe pexe la pexe la boo xam ne moom bougéwul pourtant décimer na li nga xam ne ñooy euh, euh, chefu ñooñu julli ñi comme ni mu xewoon <laughs> libantaa yële voilà noonu yahuud yi def ko loolu mooy ñun loolu yonent bay sasam dañu koo jàngaloon bu yàgg mais bu ñu ko sàgganee waaw mooy mbir yi un tout la gis nga l'islam gis nga un tout la lépp la waaw du damay jël lii di xool li la arrangé mel ni ku nekk ci fast food déedéet jàngalem yonent bale saa sa am kaamil shamil dafa mat sëkk te dafa matale waaw boo ci ñëwee nag di tànn sa bu la neex bàyyi yenn yi ah dina am yoo xam ne dina la dalta te du la neex de waaw yooyu dañ ko waroon a am yu mel noonu piéger seen réseau yi nga xamante ne nii communication yi yàq seen brouiller les pistes comme ñoom lañ koy defee mooy loolu noonu kenn du leen ci ngaañi barke waa yow am noon xare kay ku nekk lëgëyu ñu man ngay def ñun kay ñoo war a xool suñu bopp lu tax ñun ñu yaanaani ak tamit nekk en arrière ba loolu lépp ñu man ñu cee jaare te pourtant suñu yonent waxoon ñu alxarbu xada alayhi salaatu wassalaam kon nag mbir yaa ngi noonu ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale suñu xadiis bi te ci lañu jeexale chapitre 234 di bunt bi ñu nekk di baabu fadlil jihad di première buntu ci kitaabul jihad jeexal ko nag euh, mooy chapitre bi tamit ci la jeexe muy chapitre cinquante-huit tom ci ñun tom muy euh, suñu xaaju cinquante-huit ci chara bi euh, mu tombeek li nga xamante ne mooy yawmul ithnain waaw bés bu màgg bésu yonent bi alayhi salatu wassalaam voilà saaxibul ahadith muy yawmul ithnain di njàlbeenu muharram gi nga xam ne moom lañ nekk mu tombeek la muy muxar muxar muxaram baat bi ci kii <laughs> ci wolof tamxarit voilà <laughs> le 4 waaw <laughs> ah, le 4 tamxarit voilà muy lundi 4 tamxarit 1447 ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu salaam mu tombeek li nga xamante ne mooy lundi 30 juin